kon fii la ñu yemoon waxoon nañu bii weesu insha allahu taala ne woon dinañu recenser affaires yi dinañ fexe compter ñaata la sëriñ bi lim <coughs> ah suñu côté nag compter nañ ci vingt six yoo xam ne moom lay lim ne yooyu yépp ay suu adab la ay mbir la yoo xam ne day tax ñu yiir la daal di lay dàq voilà fi ñu toll nii nag xam nga bii weesu ñu gisoon bi mu naan minhu ta'atika mubaaha ni'ami lam tanwi ta'atan bihi lil mun'ami hein mooy di dikke yu baax yi nga xam ne xéewal yi nga xam ne <coughs> ay xéewalu yàlla yi loolu dañu dagan waaye yow ba nga leen di jëfandikoo ji yow yéene woo ci topp yàlla bii ca ca ca xéewal yoo yëla ngay jëfandikoo ngir borom bi nga xam ne mooy aji xéewale ji waaw wala yéene woo ci di dikke dagan yoo xam ne yow yéene woo ci at tawassula ilayha yi nga xam ne moo lay jëme ilayha ca topp yàlla ga nga xam ne moo lay jegeel yàlla yow defoo lool yéene ko ci lii nii yépp douze bi laa laa ko compter mooy ci ni mooy numéro douze bi douze fukk ak ñaar loolee moo doon treizième bi waaw ndax bu njëkk ba moo doon <coughs> ta'arrudu qada'ihi di gaaral ci ay dogalam bi ci tegu mooy comme ngay gaaral ci lépp lu yor borom bi namm def ko wala ngay gaaral ci ci ci mbindeefa ak ah ci sëriñ si alkiraami voilà beneen bi mooy di naan da ngay am looy tànn wala yaay seetantal sa mbiru bopp loolu mooy juróomeel bi ak taqdiiru di jéem a nattale voilà léegi mu daldi woon ciy teg li nga xam ne moo doon sixième bi mooy di gestu jaam yi di am xemmeem ci ñoom wala ngay geestu jaam yi loolu mooy juróom-ñaareel bi juróom-ñetteel bi ngay gestu jaam yi ndax daa am loo ragal ci ñoom waaye beneen juróom-ñeenteel bi ngay gestu jaam yi ndax di al leen jàmbat waaw léegi fukkeel bi mooy tatabon roxos di topp yi nga xam ne ñooy yo yolom yolom yeeg yomb yomb yi topp lool kese wala ta'wil topp di ta'wil yoo xam ne lii day leer ngay seet neneen nu ko borom benn borom xam-xam gise wala leneen ñu ci mën a dégg daal lu tax yow mbir mi woyof ci yow <coughs> loolu moo doon onzième bi ah voilà douzième bi mooy fi ñu tegoon fii passé mooy eh, taati ka di dikk moom la joxoon dara di dikk yu dagan yi te yow yéene woo ci topp yàlla wala lu lay jegeel awit tawassula ilayha lu lay yoor jëme la ci topp yàlla mu ne nag yow tax taxudu foo jële yu dagan yi di ko jëfandikoo rek fan wi yéene ci jaamu yàlla tuj sa boo ko defee des na la fay xaren xayran yiw yaa fataa yow cam si léegi nag juróom ñetteel bi <coughs> non fukk ñetteel bi muy treize mu ne wa axuduhu bi gayri kaffin an xaraama ma ida kaana lahu fala malaam mu ne beneen boo xam ne bokk na ci yi nga xam ne day tax ñu daal di lay yiir daal di dox sa diggante ak lan ak li nga xamante ne nii mooy mooy borom bi tabaaraka wa taala yiir la ba pare dox digganteem ak mooy xeñ la boppam <clears throat> yiir la ba pare dal di lay dàq bokk na ci yooyu wa axduhu di jël lu dagan bi xayri naan xaram yow ba nga koy jël nekkul loo xam ne yow ba nga koy jël neewoo ah naa jël lii ndax kat day tax duma ma tàbbi ci lu xaraam waaw comme lu dag comme ngay takk soxna ne mbaa man damay takk soxna yéene ci jaamu yàlla te tamit yéene waale ci ba nag tàbbi ci lu xaraam yow képp koo xam ne yéene woo ci yu dagan yi lu mel nii waaw mu ngoog mu ne kookee lii tamit bokk na ci waaw di jël xéew ndax lu tax pourtant jullit normal bi lambda bi bu lekkee xéewal yoo xam ne yu dagan yi kenn du na ko def nga bàkkaar waaye c'est que yow fi nga bëgg nga dem la déggoo li ma la wax bii passé yaa fi jël buus boo xamante ne nii ihsaan la tudd waaw léegi nag boo duggee ci boobu daa am yoo xam ne moom mooy yooyu lañ fa exiger voilà loolu kese la yow bu la doyut sawaay ñaanal chauffeur bi mu may la nga wàcc jëlaat bi ci tegu voilà loolu kese la <laughs> voilà wa axduhu moo tax mu ne ak jàppam bi gayri kaffin an xaraam di jël yu dagan yi te yéenewu ci fegal boppam yu xaraam waaw moo tax yonente bi saa saam ne yaa ma'shar ash-shabaab man istata'a minkum al waaw ne ñi nga xam ne yéen jeunes yi képp koo xam ne mën na cee eh, am lu mu dence am na capacité yi moo xam ci yaramam ci kiiwam ya eh, loolu lépp lu mu yore soxna na denc ndax moo gën a yomb moo gën a jàppale nit ki mu daal di mën a sadd ay xefam te moo gën a wattu ngir pëyam ku ko manul nag na nga woor waaw léegi kon mooy kooku buy takk da yéene jaamu yàlla dinaa ci mooy tandaku lu xaram ndax koor gi day nekk la hoo wija loo xam ne da koy ngalab day tax moom du dem ci lu xaram kon nag nga takk soxna loolu daa dagan mais wax am na nag fu muy nekkee lu farata mais bon mooy en général quoi voilà ak lépp lu dagan rek boo koy def yéene ci li nga xamante ne mooy bañ li nga xamante ne mooy euh, euh, daw lu xaram loolee ci fii nii ci bisub ihsaan bi ah dañuy jàpp ne kii nii moom sawaay ci ci ci bokk na ci nga xam ne ci suu adab yi la bokk voilà il faut nga yéene lépp daal da koo ko war a centrer sa borom di yéene ngir sa borom bu boobaa aadaat yi ak ibaadaat yi nekk benn ci yow waaye mu ne amma ida kaana lahu fala malam kanta bu nee na day jël yu dagan yi tamu yéene ci lan mën a fegulu xaram ba mën a jaamu yàlla waaye tereli ko borom bi xaraamal bu dee looloo tax muy dikk yu dagan yi fala malam amul benn yaraange amul benn yeddaange bu nekk ci lool léegi nag mu lay wax li nga xamante ne mooy quatorze bi fukk bi ñeent mu ne wa minhu nawmuka nahaaran maadam sahari laylin bi tanaajidin ni'am mu ne wa minhu bokk na ci nga xam ne day tax ñu yiir la daal di lay dàq waaw mu ne bokk na ci nawmuka nelaw sax nelaw nahaaran bëccëg gi nekk bëccëg gi yow di nelaw maadam ànd ak yow adamu saharin ndekete yow de toute façon yow ndekete sa nelaw yii du dangaa dangaa dangaa <clears throat> eh, nekkoo woon doon jaamu yàlla ci guddi gi ba tax nga am nga war a récupérer tuuti coono dal la nga war a nelaw ci bëccëg gi bu dul loolu waa xam ne day nelaw bëccëg yi te boog fekkul ne te te fekk moom nelawul woon kii jaamul woon yàlla ci guddi yi sahari laylin di feye doon def ay topp di jaamu boromam defu ko bi tanaaj yi di déeyaaleeg zin ni am borom xéewal yi képp koo xam ne lii moom bokk na ci yi nga xam ne nelaw rek nekk di nelaw ba bëccëg quoi te yow fekkul woon ca guddi nga ko jiitu nga doon def ay xiyaamu layli wala ay jaamu yàlla yu tax nga sonnoon ba war a mën a daloo ci bëccëg gi bu dul loolu rek yow boo fi nekkee di law bëccëg loolee bokk na ci nit xam ne <laughs> tey tax ñu yiir la daal di lay dàq sa waay <laughs> gis nga de voilà mu ne kon nag ah beneen a ngoog quinzième bi mu ne wa minhu an tanaama qabla alxalaba aw laylata aljumuati nil almatlaba mu ne bokk na ci wa minhu bokk na ci tax ñu yiir la daal di lay dàq an tanaama ngay nelaw ci suu adab yi adab yu biir yu bi mooy an tanaama ngay nelaw qabla alxalaba laata yow nelaw di la noon nga jekki tëdd noon di xaar nelaw ko waa non sonn naa xaaral dem di xaar nelaw mu ne loolu bokk na ci walla di nelaw te nelaw nootagu la il faut nga nekk ci dara del nekk ci lenn lépp ngir sa borom même bu dee sa liggéey la sa kër di tra travail wala di defal sa doom yi dara walla sa kër wala di am yooyu lii rek yooyu nekkal ci yooyu yéene lépp yàlla nag ba nelaw di la dal fekk téere ba <laughs> nga teg téere wala la nga doon kii sax foofu nga jàpp rek di départ départ waaw wala nga dem ba xam ne mënatoo dara yaa ngi xool waaye sa bët yi kiiwatul nga teg ndànk dem tëddi voilà mu ne loolu baax na waaw kay loolu baax na waaye dem di tëdd di xaari nelaw loolu nag mu ne loolu bokk na ci yi nga xam ne day tax ñu dàqalate ci suu adab yi la bokk xablal <laughs> xalaba laata nelaw di la noon aw laylatal jumaati nil nal matlaba waaye bokk na ci seizième bi ngay nelaw guddi àjjuma quoi <laughs> nil naa jote nañu al matlaba la nga xam ne moom la ñuy moom la ñuy sàkku waaw mooy nelaw guddi àjjuma yow nga war cee ndax xéewal saatul ijaaba yu rëy yoo yële ja waxtu yi nangu ñaan yi dina ko wax ci buy jeexal téere bi hein radiyallahu anhu yow yooyu guddi àjjuma nga war a nekk góorgóorlu ci jaamu yàlla nga koy nelaw kooku loolu bokk na ci suu adab yi tax ñu dàq la daal di lay soril <laughs> waaw mu ne aw qawlu hada liya aw yadurruni fada shikayatan li ajlil mihani mu ne bokk na ci ba léegi aw qawlu wala waa ji naan hada liya lii maa moom di askane la dara yow yow nguurug yàlla gi nar nga fee yow ngay nga bëgg nekk ihsaan dara jatul ihsaan ba pare di di yu moomale sa bopp dara dew da ngaa repp ah wa minhu bokk ci kon ah <laughs> qawlu hada liya naan man lii maako moom aw yadurru nii wala naan lee may lor kon 17 baa ngoog naan qawlu hada liya aw yadurru nii mooy 18 di naan lii damay lor non lii damay lor non man lii daal non mu ne yow loolu waroo ko wax jaam nga danga war a nekk koo xam ne di wommatu képp ci lii sa borom def fii lépp moomoo yàllaa ko moom nga naan yaa moom lépp lu yàlla tege même bu mu naqaree da nga cee war a kontaan nga naan lii damay lor kon nag mu ne fa dan bàyyil arrêteel tan di shikaaya mooy nekk fi naan da ngay jàmbat li ajlil mihani ndax lan li ko waral mooy nattu yi la sa borom di teg boo bëggee bokk ci bis bii ñu nekk muy al ihsan ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin